wa ammal axaadiis fal awwal an Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala baynamaa naxnu juluusun inda rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawm iz tala'a alaynaa rajulun shadiidu bayaadi siyaab shadiidu sawaadi sha'r laa yuraa alayhi atharu safar wala yacrifuhu minna ahad hatta jalasa ila nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaca kaffayhi ala fakhidayhi wa qaala yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam axbirnii ani l-islaam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alislaamu an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqiimu as-salaata wa tu'tiya az-zakaata wa tasuuma ramadaan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabiila qaala sadaqta فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال an ta'buda allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak qaal fa axbirnii an as-saa'a qaal mal mas'uulu anhaa bi a'lama min as-saa'il qaal fa axbirnii an amaaraatihaa qaal an talida al-amatu rabbatahaa wa an tara al-hufaata al-'uraata al-'aalata ri'aa'a ash-shaa'i yatataawaluuna fi al-bunyaan thumma intalaqa falabithu maliyan thumma qaala yaa Umaru atadrii man as-saa'il qultu Allahu wa rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam a'lam qaala fa innahu Jibriilu ataakum yu'allimukum diinakum rawaahu muslim wa maana talidul amatu rabbataha ay sayyidataha wa maana an takthura as-sarari hatta talida al-amatu as-surriyatu bintan li sayyidiha wa bintu as-sayyidi fi ma'na as-sayyid wa qiila ghayru dhalik wal-'aala al-fuqara wa qawluhu maliya ay zamanan tawila wa kaana dhalika thalatha kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy ubbee kon buntu bi mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci jotaay bi ñu génn walillahil hamdu wal minna gisoon nañu laay yi nga xam ne mu mbëstal mi mu ci buntu bi moy baabul muraqaba fuglu gi nga xam ne moom la boroom bi di fuglu jaam yi waaye moom la bo jaam bi war di bàyyi xel boromam ci lépp loo xam ne lu muy dugg la ak lépp lu muy def ak lépp lu muy bañ a def voilà xam ne mooy <laughs> ñaari côté la borom bi mu ngi lay saytu saa su ne waaye yow ngay bàyyi sa xel sa boroom nag ba nga xamee ne mu ngi lay saytu noonu le kon nag mu ngi indi xadiis mu ne wa amal ahadis ginnaaw bi mu indee aay yi ne woon wal aayaatu fil baabi kasiiratun ma'luuma waaw aaya yi wax yi ci bunt bi moom kasiiratun yu bari la maalumatun yu ñu xam la ginnaaw bi mu waxee lool léegi nag muy dugg ci xadiis yi mu ne wa amal ahadiis waaw lii mooy lan mooy toolu nit ñu sell ñi lii mooy fooy la ñoom lan lan moo fay seen mbir mooy alquran sunna waaw moo tax alquran lay ubbee bunt yi ah jàllalee ko <laughs> lii mooy riyaadu saalihiin bi fayeen bi jàppoon dañuy tàmbali mu bëgg ñu fii mu ne <laughs> jannatul <laughs> jannatul zaxaarif bi muy déglu bi muy dégg ñu naan ah tahtaha al anhaar min maa'in ghayri aasin yeeg yooyu fayeen bi jàppoon na fii mu ne ajjana joojee lañuy wax de ah ajjanaay taar taar yi tóor tóor yi ah. ca lem ja ndoxam soow ma ah ndoxam sàngarama ak ndox mi nga xam ne musaffa ah nga xam ne lekkam day sax saa boo soxlaa mu daal di ñëw ah <laughs> wajanal jannatayni daan ah <laughs> loo soxla rek mu fekk si la moom fay nga xam ne day bég lool mu jàppoon ne nag loolu la ñuy wax <laughs> ñu ne ko loolu lépp baax na waaye am na jàpp ak jënd ju ko féete kaw waaw muy jannatul ma'arif <laughs> janaay jeex ah ci géeju borom bi soobu ci géeju borom bi nga xam ne du jeex saa su ne mu wan la loo xamante ne nii moo dàq ceer su ba weesu te lépp rafet <laughs> lépp taaru ngay découvrir rek ci borom al ilmu fillah ajjana <laughs> jooju nag mooy riyaadu saalihiin <laughs> waaw waxoon nañ daal imaam ay garab la ñuy présenter ci ajjana joojee loo ginnaaw ajjanaay al ixlaas wa ihdaaru niyya di sellal garab ga garab ca biir ajjana yi riyaadu saalihiin yi présenté woon nañu fa ca biir ajjana ca ca riyaad yoo yële ci jardin yu yu mag yoo yële te baax teewal yéene di yéene di sellal tey teewal yéene ci lépp lu ñuy jëf ak suñuy wax ak suñuy xaal yi nga xam ne ñoo yi feeñ ak yi nëbbu ginnaaw gi mu tegal ñu ñaareelu mu mu présenté ñu <laughs> ñaareelu garab muy baabu tawba muy taw ba waaw la nga xam ne mooy garabu tuub di dellu ci borom bi tabaaraka wa taala saa su ne waaw bi ginnaaw gi mu tegaloon ñu ci li nga xamante ne nii ginnaaw buntu tuub mu ëndiloon ñu buntu bi nga xam ne mooy sabr muy garab gi nga xam ne garab geneen garab ci ci ci aljana ja waaw muy la patience muy muñ bañ a ca yugee te moo doon ñetteel ba mu daal di ñuy indil li nga xamante ni nii mooy ñeenteel bi muy as-sidq waaw garab gi nga xam ne moom moom cat aljana ja moom it mooy dëggu léegi nag tey te tàmbaloon nañ ko ci jotaay bii ñu weesu muy juróomeelu garab mu indil ñu garab gi nga xam ne mooy al te waxoon nañ ci bii weesu mu tàmbali nag ginnaaw ba mu indilee ci hadith yi ah ci ci ci aayaay borom bi. ci alquran mu lay ëndil li nga xamante ni moo lay irrigué waaw bi ay nañ yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjiran nañu ko fi tudde woon kon mu ne wa amal ahadith kanta hadith yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu almuraqaba di fuglu di bàyyi sa boroom ci lépp looy dugg looy def te xam ne moom moo lay fuglu mooy ki lay surveiller génnoo ci vigilance am muy wax muy hadith soixante muy premier hadith waaw mooy premier hadith mu ne kon wa amal ahadith kanta hadith yi fal awwalu bi ci njëkk ci buntu bi te mooy hadith numéro soixante juróom benn fukk mu ne an Umar ibn al-Khattab mu ngi koy jële ci Seydina wa Mawlana Umar waxoon nañ la bii baase mooy hadithu Jibril alayhi salatu wassalam bi siiwe noonu ci biir boroom xam-xam yi alayhim rahmatullah mu ne an Umara mu ngi koy jële ci Mawlana Umar xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam athani ñaareelu xalifa yonent bi alayhi salatu wassalam muy Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala yal na boroom bi gërëm ko moom kat nee na nee na bayna nahnu inda rasulillah mu ne bi nga xamante ne benn bés ah nga bi gisoon nañ ko ci arbaina yi comme niñ la ko waxoon benn bés nga xam ne ñun lenn ci saxaaba yi nahnu ñun julusun dañoo toogoon inda rasulillah alayhi salatu wasalam jataayoog fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa zaata yawm benn bés id ci noonu rek soudain d'un coup talaa alayna rajul ci la benn waay fenk ci ñun mooy apparaître génn feeñ agsi fekk ñépp a ngi toog yonent ma lay saab saab ñu nekk ci jataayam waaw mu ngi noonu mu ne ma waa ji bi mu agsee léegi muy joxe description la waa ji mel mu ne shadidu bayaad as-siyab ku tar ak weexu yére la yére yaa nga weex tar d'un blanc immaculé waaw shadidu sawadi ash ñuulu karaw gaa nga ñuul bukk te gudd laa yura alayhi atharu safar kenn nag li ci jaaxle mooy kenn gisul ci moom jeexitalu tukki waaw wala ya'rifuhu minna ahad te amul kenn ci mbooloo mi ñun sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhum ku ko xam kenn xamu ko ci ci ñun xataa jalasa ba mu ñëw dugg waax ci jataay bi waax dox dox ba agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy dëjoo ñëw toog ko ila nabi sallallahu alayhi wasallam nan la tooge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa asnada mu daal di wéer rukbatayhi ñaari óomam bëti óomam ila rukbatay ci ñaari bëtu óomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam sësale ay óomam ci óomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay genoom mu sësale koog genoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa wada'a mu teg kaffayhi ala fakhidayhi mu daal di jël ñaari tenqam yi mooy loxoom yi teg ko ala fakhidayhi ci poojam yi al imaamu an-Nawawi comme niñ ko waxe woon bi ñuy gis al arba'iin an-Nawawiyya bi muy saraal yi ci minhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi foofu dane yonent ma kii nii waa ji daa ñëw jël ay loxoom ay tenqam teg ko ci pooji boppam ala faxiday nafsi noonu la ko waxe moom alay moom al imam an-nawawi rahimahullah mais ku mel ni al imam al hafiz ahmad ibn ali Ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi alayhi ci al-Fath ah dafa waa da euh, leeral na foofu ne ah, al imaam de lii la wax imaamu Nawawi mu reprendre imaamu Nawawi wax ne lii da la wax waaye yeneeni riwaaya doobu Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhum dañuy wone ne ah waa ji ñaari tenqam yi ci pooji Yonent bi alayhi salaam la ko teg waaw. mooy bi mu sësee ñaari óomam ci óomu yonent baay saa saam dafa jël ay loxoom teg ko ci ci tànk yonent baay saa saam mais pas ci yosu boppam te loolu ay riwaaya la yeneeni euh, version hadith yoo xam ne ku mel ni Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu solo na ko di leeral loolu le loolu mooy li gën a dëng li gën a lëng waaw léegi nag mu tax fii mu jaaxal leen jarul ñuy dem ci hadith bi di ñëwaat jeex ba jeexal ko nañuy waxaale di demaale ndax waxoon nañ la duñ ci yàgg noonu insha allahu taala lu tax mu jaaxale mooy foofu sikk nekkul ne bilaadul arab yi mooy nit ñi dañ doo xamante ñu bari waaw wa kaana siddiqu radiyallahu anhu a'lama saxaabati bil ansaab sayna siddiq moo gënoon a xam ci saxaaba yi radiyallahu anhum mooy liñ naan kii fii la bokk askan yi ak koo xamoon <laughs> waaw kenn jëru ko woon ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum malgré so kenn xamul kii waa ji fi dugg si nii kenn xamul te ñoom dañ doon voyage en plus ni mu ñëwee mooy ku mel nii dëkkoo ci dëkk bi kenn xamula boo ñëwee kay xuus désert bi nga war a def dëkkoo fi kon sore nga war a jóge kenn xamula fi te bi ngay ñëw war ngaa jaar ci désert bi waaw suuf su bari ngelaw li war na laa ëpp ba boo ñëwee nga poussière sa yére boo takk waaye kii li ci doy waar yére yi dafa weex tal moo gën a set lu ñu génn ci machine doon ko fóot waaw ba pare karaw gi nekk lu ñu amul benn poussière te kenn xamu ko looloo leen jaaxal waaw mooy kii gariib la étranger la kenn xamu ko fi waaye ah <laughs> kii ne fi mu jóge jaaxal na <laughs> fan la war a jaar ba ak si fii ak désert bi ñu wër lépp mu ñëw moom dara takku ko looloo leen ci jaaxal bi mu ñëwee nag mu def lii mu def wa qaala kon wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi hmm? wa qaala mu ne ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woo yonent bi alayhi salaatu wa salaam li nga xam ne noonu la ko ah ay juñoom tuddoon muy Abdul Muttalib <laughs> waaw te loolu du hasard de du ne daa cëb rek non loolu moo doon namb namb borom bi huwa Muhammad wallah sallallahu alayhi wa moo ëpp ay melo ay jikko yu taaru yu tax ñu koy tagg waaw di ko sant saa su ne moom la waa asamaan gën a sant ci mbindeef yi waa suufit ñoom la moom lañ gën a ci mbindeef yi waaw moom mooy ci gën a ràngoo melooy borom bi tabaaraka wa taala ci mbindeef yi te ku la ko gën a ràngoo moo la gën a mat moo tax moom mooy kii mooy par excellence moom la borom bi ràng li nga xam ne mooy ay meloom yi gën yi yëpp moom la ko ràng waaw ba ba ko defee nag moo tax mooy Muhammadu sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moo ëpp luñ koy sant ndax jikko yi nga xam ne moom la mu li koy borom bi ràng moo tax waa Quraysh bañ koy woowee al amin boobu woowoogu leen sax ne leen kaay leen dugg ci lislaam déedéet boobu Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam dikkalu ko naan ko iqra bismi rabbika alladhi xalaq melo yi nekk fi moom moom la waa Quraysh xam ne kii ma in ra'aw ma suñoo gis jamais ala al ard bi mislihi mësuñoo gis ci kaw suuf ku mel ni kii moo tax ñi am xel te buñ gisee occasion mii wu taxawee du ñu ci hésité as-sayyidatu Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha ba mu gisee loolu ci woo directement la ko embauché waaw jox ko lu mu ñeneen ñi ba pare yónni ko benn gone boole ko moom ngir muy surveiller ay mbiram ba ko yi àgg nan lay doxalee waaw ndax am na loo xamante ne nii yiw la te bëggul kenn jiit ko ci waaw waxtabiri naasa qabla soxba waaw <laughs> nit ñi ah càmbar leen teste leen saytu leen laata ngay ànd ak ñoom noonee la sayyidatu Xadiijatu bint Xuwaylid radiyallahu anha doxal boole koog may sax man demee ci tukki ba Sham ba lool moom fa gis lépp di ñëwee ko ci saa si sayyidatu Xadiija radiyallahu anha daal di koy yëgal ne daa bëggoon mu nekk boroom këram. alayhi salaatu wassalaam waaw kon mu ne ko yaa Muhammadu eh yow Seydina Muhammad sallallahu axbirnii anil islaam mu ne ma ñaan man mii nag nga xabaare ma anil islaam ci li nga xam ne mooy l'islam mooy wommat la soumission totale fa qaala rasuulullah Seydina Umar ay nettali radiyallahu anhu mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko al ne ko l'islam de mooy an tashhada mooy nga seede di témoigner an laa ilaha illa allah ken amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi nga xam ne mooy allah amul kenn koo xam ne moo am sañ-sañ di digal jaam yi naan leen def leen ak du leen def ci lu jëm ci wàllu jaamu yàlla ak yooyu yëpp ku dul moom amul kenn ku war a am sañ-sañ ku am sañ-sañ di leen wax nii ngeen di dunde mode de bii ngeen war a épouser moom ngeen war a yor moom ngeen war a dunde ci kaw suuf illa allah turul borom bi tabaraka wa taala la ma'buda siwa amul keneen ku ñuy jaamu à part moom loolu ngay njëkk a seede mano booy dugg ci l'islam loolu mooy l'islam nga wommatu ci kàddu boobu waaw ñun nag suñu ñàkk wommatu ci loolu gu gu wér gu wér moo tax ñu ne ñun de ashhadu an la ilaha illa allah waaye nag taal yaa alcote ak nappalo yoo ñu ñi waaw dikkal fii yow xot napalo waññeen on est des banu laykaar ñun daal ay layk yan suñuy <laughs> di doom suñuy bàyyi ay layk lañ waaw layk jusqu'à la gorge waaw wal iyaadu billah ya ilah mooy daa nekk daa daa daa dëkkuwul ci ñun loolu kese la ma ne mooy mooy mooy du du manière générale <laughs> voilà du kenn ku nekk noonu lay def kon mu ne anna muhammadan rasulullah da nga seede ci l'islam googee kene ponk yaa ngi ponk l'islam yi lay tudd hadith bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam leerale ponk l'islam ci la leerale ponk liimaan ci la leerale ponk lihsaan <laughs> affaire bi tëj moo tax mooy hadith bii daa bokk hadith yi gën a matale ci lislaam bi waaw kon mu ne kon wa anna muhammadan boo seedee ne buur bu ñu war a jaamu nag ku dul yàlla mu ñu sañ di ñu tëralal ay loi ah di ñu defaral ay ay liñ naan constitution du ñu dundee ku dul yàlla léegi nag loolu yow manoo koo xam yow kese déedéet amul kenn ci jaam koo xam ne da ngay tëb judd rek yow soxlawoo kenn kenn jaarale la fenn nga xëy rek xam lépp li alxuraan di wax ak sunna yooyu di wax amul loolu man da nga xam li li neex yàlla nga nekk ba ni ngay faatoo te te jaaroo ci alxuraan ak sunna wala ku la ci yar loolu moom man da kon nag da ngay soxla laa ilaha illallah yoo jële manoo koo dëggal lu dul te du dëggu mukk ci nit lu dul wa anna muhammadan rasulullah te nga seede yow mii di ma laaj ak ñépp ñoo xamante ne bëgg na ñoo xam te bëgg a dugg ci lislaam gi seede na anna muhammadan te ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi jàkkaarloog yow mi nga mi mi ngay laaj mu lay tontu rasulullah mooy ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ci jaam yi huwa rasul salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi waaw lii nag ku gëmul lii ci yonent bi alayhi salaam yow jàllal nee <laughs> moo taxoon ma la gàntaa waxu orientaliste yéeg ay ñoom Lamartine la bee diiw ak yooyu yëpp ay wax ku xamul dara la waaw loolu ku xam war ngaa am kersa di wax waxu diine di cité mel noonu wal iyaadu billah ngir lan ne waaye day wane ne yonent waaye saa ñépp tagg nañ ko ah wa naarun wa shanaar wallah yonent soxlawul loolu nit ku nekk du yonent waaye saa moo ñu soxla de ñun ñoo ko soxla ndax ñun borom bi moom la def suñu intermédiaire ngir ñu man a baax te loolu mooy ar mooy mission bi ko borom bi jox ku ko gëmul rek ci moom mooy kooku loo ne sopp nga ko moom yonent waaye saa saam xamal ne sa sopp googu lu dëgg waaw walaysa naf'un ala hubbin bila amalin waaw waaw walaysa naf'un dara la dul jariñ ala hubbin bila amalin bépp sopp tofeel bu ñuy wax boo xam ne àndul ak jëf fu ka nga naan moom nga sopp fii di rasulillah alayhi salatu wassalam ne man dóoma li muy wax ah non yonent la yow yot dóoma ko mais nag sopp naa ko déedéet <laughs> déedéet loolu man da loolu mën na dox kon nag fokk ñu seedeel ko risaala gi que moom la yàlla dex intermédiaire entre ñun ak moom mooy baabullah mooy buntu yàlla bi nga xam ne ku ko dikkalul doo àgg waaw ñoom waxuma la dara la laa yulaaquuna maa raawu waral baaba <laughs> ku dikkalul yàlla ci ma ne saab waaw wallahi laa <laughs> yuraaquuna maa raamu la ñuy sàkku moom mënuñoo dajeeg moom c'est impossible waxuma la la ñuy sàkku man nañoo dajeeg